أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه فيقول الله تبارك وتعالى في سورة الطلاق tey ñu war a gis saar bi nga xam ne mooy الطلاق at-talaaq mooy ak tase mooy li nga xam ne mooy ak waccante la bii nag moom madinatul munawwara ala saakinihaa afdalu salaati wassalaam la wàcc saar la boo xam ne nag dañ koy woowe boo déggee ñu ne suuratu nisaa bu nga xam ne mooy bi gën a mooy saar bi comme ni nga xam ne noonu la ko mawlaana ibn Mas'ud radiyallahu taala anhu wa ardaahu nekkoon taalibi ci a bi sallallahu alayhi wa sallam sahaabi la woon noonu la ko doon woowe comme ni ko imaamul Buxaari daal di la daal di waxe ci saxiixam bi indee ko foofule rahmatullahi alayhim kon mooy saaratu nisaa xam nga am na saar buñ naan nisaa ci alquran tuddee suñu borom tuddee ko jigéen ñi muy saar bu gudd lool nekk ca kaw waaye bii nii nag moom da ko doon woowee suuratu nisaa bu gàtt bi kon nag saar bii day wax ci loo xam ne lu ama ama am solo la léegi nag mooy ci loolu la ñuy njëkkal njëkkee dañuy def benn mbëmbëstal mbëmbëstal ci wolof mooy benn introduction boo xam ne day wax ci wàllu idda yi iddaay ko ñu passé waaye dañ ciy profité waale waxaale yeneen façon idda yi nga xamante ne nii moom jigéen gi di jàpp ne idda du rek ku ñu faseeg yooyu déedéet kon nag fii day wax iddaay ki nga xamante ne nii mooy dañu koo fase mooy nag léegi waaye fii dañoo am mooy ku ñu fase léegi nag kon ñu tàmbali ci loolu bala ñuy dugg ci lii bu ko defee day leer bu ñuy jàll mbir yi gën a leer mooy idda kon mooy dafa am ay idda yu wuute xam nga ci nga xamante ne nii mooy boroom këram dafa génn àddina kookale am na idda goo xam ne moom lay xaar te alquran moo ko wax ne moom arbanta ashhurin wa ashra mooy waaw waaw waaw waaw ak mooy day xaar li nga xamante ne nii mooy day xaar ak dix jours loolu la mooy ci daay ki nga xam ne day ténj mooy kiy ténj moom loolu lay xaar mooy ñeenti weer ak fukki fan moom loolu li lay xaar kat loolu leer na mu def iddaay ki nga xamante ne nii moom dañ koo fase mooy ki ñu fase dafa am ay wàll yoo xam ne ñoom dañoo wute aman naa nekk ndaw si ñu fase mu nekk koo xam ne moom da doon gis ay baaxam di règle waaye nag léegi mage na mage goo xam ne moom mënatul a gis loolu loolu kenn la mooy dootul gisati ay mbaax kooku bu ñu ko fasee iddaam dafa leer moom leneen mooy bokkul ak ki nga xam ne moom doon na gis ay mbaax waaye ki nga xam ne moom dañ koo maye te bañ koy maye gisagul ak mbaax loolu mooy lan mooy xale boo xam ne bu jigéen boo xam ne dañ koo teel a maye waaye waxuñu lislaam waxul ne dañuy may xale bu ndawee noonu rek borom këram àgg ci moom di sëy moom déedéet mooy dañ ko koy may mu nekk seen kër wala mu nekk foofu ba ni nga xamante ne ci lay mate dugg ci néegu sëy ñu door koo yóbbul borom këram loolu waaw ku mel noonu it nga xam ne moom moom ma àggul ci li nga xam ne mooy ak gis ay ay mbaax mu des keneen muy jigéen gi nga xam ne nag moom day gis mbaax mooy ki nga xam ne day gis ay régalam kooku it bu ñu ko fasee it kooku yi am na leneen loo xam ne moom ci loolu lay it daam moom noonu lay nekk loolu nag lay leeral fii yooyu lay leeral ci saar bii nii ne ki nga xam ne mooy buñ jëlee ku njëkk gi ki nga xam ne moom du gis mbaax weesu na fu muy gisee mbaax ak xale bi nga xam ne dañ koo maye waaye moom laata muy àgg fu muy sëyee mu ñu koy jox jébbal boroom këram boroom këram daal di koy wàcc ñaar ñooñu noonu ñoom seen mbaax ci ñetti weer la tegu moom lay wax ci biir dinañu ko gis ci biir aaya bi mi nga xam ne moom lay wax naan walla ya'isna min al-mahid min nisaa'ikum in irtabtum fa iddatuhunna thalathatu ashhurin wallaa'i lam yahidna loolu kon ñooñu seen mbaax mooy lan ñetti weer lay doon xamante ne nii moom day gis ay mbaax kooku moom bu ñu ko fasee mooy fa wal mu mutallaqaatu moom la wax ci suuratul baqara ne wal mutallaqaatu ñi nga xam ne dañ leen a fase jigéen ñi ñu fase ñoom ñoom seen idda mooy lan mu ne salaasatu quru mooy bu ñu gisee benn mbaax gisaat beneen mbaax gisaat beneen mbaax ba ñett ba set ci bu ci nekk loolu noonu mooy bu jeexee idda googu lay jàpp lu tax mu koy jàpp mooy bu ko jàppee fekk jeexagul mooy ne soxnaay ki ko fase la waaye bés bu idda gi jeexee mooy li nga xam ne ñetti weer la bu ñetti weer yi jeexee te jëlaatu ko soxna mooy boroom këram jëlaatu ko ci ñetti weer yi ko so nekkatul soxnaam bu ko soxlawaatee day ñaani waat comme ni mu ñaane woon soxna ba muy door a tàmbali ba mu koy door a takk nan lay defaat ah mooy ne man naa am man naa ñàkk am même bu dee ne bu dee soxna si daa bëgg a delluwaat moom it mu bëgg delluwaat ak moom loolu alxuraan nee nañu yéen ñi nga xam ne yéenay kilifaayu ndaw si bu leen ko fo bu leen ko téye naan déedéet du dem foofale te moom bëgg naa delluwaat ci sëyam war na bëgg naa sëywaat ak kële mais beneen takk lay doon loolu ko it day loolu lay jariñ ci wàllu fase mooy ne ki nga xam ne ñetti weer la bu ñetti weer yi jeexee te boroom këram jëlaat ko mooy jeex na moom dootu fi amati dara bu soxlawaatee day teg ci ki nga xam ne tamit ci ay mbaax la tegu kooku it moom bu ñëwee ba mbaax yi ñetti mbaax yi jeex ba mu set ci te jëlaatu ko mooy jeex na foofu si amatu fa mooy moom mënatu la nekk joteeg moom dara mënatu la wéet moom mooy ne ab ajnabi la ab étranger la jàmbur la ci moom nekkatul soxnaam loolu la idda yi jariñ waaye nag fekk mooy soxnaay nit ki la ba léegi mooy bu boobaa bu nit ci diggante bi moom moom da mën a donn waaye bu ndaw si faatuwoon moom it da koy war a donn ndax lan mooy ba léegi mu ci mooy ne moom soxnaam la ba waaye bu jeexee nag mooy jeex na buum nga nee na tëpp dagg na la idda yi di jariñ nag iddaay beneen waay boo xamante ne nii mooy soxna soo xamante ne nii moom moom ab yi moom gëmul woon yàlla mooy du chrétien te du juif ndax chrétien ak juif suñu borom dafa may jullit ki nga xam ne jullit bu góor la mu takk ci waaye mooy loolu du du ne mooy nañ takk ku leen neex mooy mu bañ a nekk ñoo xamante ne nii wala euh, muttaxidaatu euh, daan mu bañ a nekk jigéen ñoo xam ne dañuy toog nekk fi di wut ay copie ay copie ak nekk di taxawaalu ñu mel moom même ci biir jullit ñi suñu borom dañu ñooñu ñoom booy takk yow nit ki bu leen leen takk mooy bàyyi leen fële waxatuma la ki nga xam ne dañ naan chrétien la parce que ci waa jàngu bi la bokk kooku déedéet mooy day nekk koo xam ne te daa war a gëm li mu doon waaye atelaa woon mooy baptisé woon nañ ma ba ma juddoo samay waajur defaloon nañu ñi ñuy defal chrétien bu juddu waaye man gëmatuma ci dara kooku noonu bu ko jullit takkee ñu xoogoon ne ak jullit la comme nit ku nekk fii Europe wala Canada wala États-Unis daal di woo ay waajuram ne man kat damaa gisoon ko fi tudd Élisabeth ma bëgganteeg moom léegi nag ñoom ñu maye ko Sénégal te laajuñu xamuñu ni mu demee de foog ne ñu ne waaye Europe de France de moom ñoom ñëpp ay chrétien lañ te lool ku nekk France xam nga ne France ñi ëpp mooy gëmuñu dara léegi ñi ci ëpp gëmatuñ dara gëmuñu ay église ak yooyu ay yooyu gëmuñu ko sax gëmuñu nag ñu may leen ba ci biir ñu gis ne e ndeke ndaw sii kat moom ndekete hihi ndaw sii moom ate la de bu boobaa lan la ñuy kenn du bàyyi sëy bi noonu dañ naan lii ni ka subha la tudd mooy ni eh, sëy la boo xam ne daa am lënt-lënt bu ci ne bu boobaa dañ koy réparer mooy ne bu dee eh, ndaw si ba mu tuubi mooy ba mu ko mayee ba pare dafa tuuboon nekk jullit loolu ni ñuy def mooy dañ naan yow su sëy bi dañ koy réparer parce que loolu sëy amu fa woon mais nag mooy bu ñu nee sëy amu fa woon moom doom jëm fa jur kooku doom du doomu yoon lii doomu yoon la day day doon baay jaka nekkoon baayam waaye day doon yaayam waaye bu boobaa comme que sëy bi nañ ko takkoon baaxul dañ koy defaraat bu boobaa nag ndaw si nan lay def dañ naan ko yow da ngay xaar ba gis benn mbaax benn règle kese bu gisee benn règle benn mbaax bu boobaa ñu takkaat sëy bi bu ñu ko takkaatee nag baax na jeex na léegi loolu la mooy yii yi ci gàttal lool sax mooy li nga xam ne moo jëm ci wàllu idda yeeg am na beneen idda boo xam ne la maa koo ne jigéen bi nga xam ne parce que yeneen ci wàllu saam dafa wax comme ne Sayyidatu Sayyidatu Zaynab bint Jahsh ak ñooñu ak ñi ñu ko nettalee que euh, moom mooy jigéen gi daganul si koo xam ne dafa gëm yàlla gëm bis penc ba muy kenn koo xamante ne nii du jëkkëram. lu lu weesu ñetti fan loolu mooy lan mooy jigéen gi mën naa téye comme baayam génn àddina jigéen gi di doom ji doomu mën naa téye baayam mais loolu mooy bokkul ak téeméer di yaay ji def moom warul warulam dépassé ñetti fan wala jigéen koo xam ne frère am dafa génn àddina moo xam magam wala rakkam wala waayam moom mu daal di téeméer ñetti fan yoo xamante ne day toog mooy bu ci jël di parfum wu di toilette toog yooyu lay bàyyi yooyu kese loolu mooy téeméer. waaw du toilette du wane ak caaram ak fu nekk yooyu lay bàyyi kese waaw mais bu dee parfum boo xam ne pour yi dindi xet ak yooyu yooyu mën na ko utiliser loolu du ci dara waaw loolu mooy ténj mu def ko mais du weesu ñetti fan loolu ak façon jaamu yàlla la goo xam ne nag ñu bari daa mel ne xamuñu ko alors que lu sax la comme ni nga xam ne soxnaa yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañ ko doon def ta mu sax ci sunna waaw loolu nag lii mooy mu mbëskal mi ci lu gàtt lool bu ko defee ñu xam idda yi ñuy wax ak alxuraan yii buy wax lan lañ jublu ci idda yi ak li nga xam ne mooy idda yi lan ak lan loolu lay leeral fii nga xam bu fase amee nit ki xam moom ki ñu fase est dafa nekk koo xam ne kuy gis mbaax la wala koo xam ne weesu na fu muy gise mbaax wala koo xam ne àggul fu muy gise mbaax ñoon ñëpp seen iddaay bokkul waaye iddaay koo xam ne ñu yokku ci ki nga xam ne day ténj moom iddaam leeral nañ ko ak ki nga xam ne moom day ténj mais ci lay ténj du jëkkëram comme niñ la wax léegi jigéen bi nga xam ne magam wala rakkam wala baayam daa génn àddina mu toog ñetti fan yoo xamante ne nii mooy ngir fàttaleku loolu la loolu la loolu tamit façon ténj la ak ki nga xam ne dañ koo maye woon deke moom nekkuloon jullit kooku nag nag lenn la mën a nekk nga xanaa ngir dolli lenn mooy manul ne ndaw si ne bu dee nga ne ma waa ndaw si moom de moom nag gëmul woon de waaw ba léegi nii ate la woon dañ naan ko loolu bu dee day des nekk ate yow mii ko takkoon Élisabeth mi nga takkoon manu ngeen a continuer say l'islam ndax l'islam kim la may nga takk ko mooy koo xam ne ci ci chrétien la wala juif alors que ci moom du ci benn kon moom li ma la def manu la ne waa ndaw si kon nag ah ustaas de nee na ma lii la manu la ne ah kon nag bu boobaa man damay nekk chrétien wala juif déedéet bu boobaa benn kese koy dese mooy day nekk jullit waaw ndax bu day wane ne kooku le fait mu ne bu dootu moom mën naa nekk chrétien waaye pas jullit kooku l'islam la bañ te kooku wóorul say doom di nekk ak moom moo tax loolu l'islam da koy tere bu boobaa lenn rek te mooy mu nekk jullit wallahu ta'ala alam xam naa kon ñu yem ci mbambastal mi jël na suñu waxtu waaye am na solo wallahu ta'ala